A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu al akmalaani al atammaani ala xayri xalqillah nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu al imaamu al xaafidu abu muhammad Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid ibnu Ali ibnu Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi salaatu wa salaam fi kitaabi salaa fi baabu dikri aqiba salaa an Sumayy mawla abi Bakr ibn Abdirrahmaan ibn al-Haaris ibn Hishaam radiyallahu anhum an Abi Saalih as-Sammaan an Abi Hurayrata radiyallahu ta'aala anhu anna fuqaraa al-muhaajiriin anna fuqaraa al-muhaajiriina ataw rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam faqaaluu qad dahaba ahlu dusuuri biddarajaati al-ulaa wan-na'iimi al-muqiim faqaal sallallahu alayhi wa sallam wa maa daaka qaaluu yusalluuna kamaa nusallii wa yasuumuuna kamaa nasuumu wa yatasaddaquuna wa laa natasaddaqu wa yu'tiquuna wa laa nu'tiqu fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam afalaa u'allimukum shay'an tudrikuuna bihi man sabaqakum wa tasbiquuna bihi man ba'dakum wala yakuunu axadun afdala minkum illaa man sanaca misla maa sanactum qaaluu balaa yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal sallallahu alayhi wa sallam tusabbixuun wa tukabbiruun wa taxmaduun dubara dubura kulli salaatin salaasan wa salaasiina marra qaala abu saalix raximahullah faraja fuqaraa'u almuhaajiriina ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqaaluu sami'a ixwaanuna ahlul amwaali bimaa fa'alnaa fa fa'aluu mislahu fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam daalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa qaala sumay rahimahullah fa haddathtu ba'da ahli haadhal hadiis fa qaala wahimtu innamaa qaala laka tusabbixu allaha talatan wa talatin wa taxmadu allaha talatan wa talatin wa tukabbiru allaha talatan wa talatin qaala sumay farajactu ila abi saalix faqultu lahu dalik faqaala raximahu allah allahu akbar wa subhaana allah walhamdu lillah xataa tabluga min jamii'ihinna salaasan salaasan wa salaasiin kon kon nag alxadiis bii gis nga ni mu guddee <laughs> voilà moom laa doon ne kon xam nga ne mos lii bees ko naroon a jël bii weesu kon <laughs> kon xaabaabal nañu voilà kon mu ngi noonu al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al Maqdisi rahimahullahu taala kon muy wax ci xadis bii nga xamante ne ba léegi ci baabu zikri aqiba salaa mooy buntu tudd di sant di di bàkk yàlla di sikkar aqiba salaa ginnaaw li nga xamante ne nii mooy julli voilà ginnaaw julli léegi nag gisoon nañ ci kon ci suñu jotaay bii ñu génn jotoon nañoo gis ñaari xadis kon nag tey insha allahu taala ñu jàll ci xadisu 135 muy numéro téeméer ak fanweer ak juróom al imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisiyu rahimahullah mu ne an Sumayyin mawla Abi Bakr mu ne ñu ngi jële ci ku ñu naan Sumay noonu la tuddoon mawla te ki ñoon jaatige mooy Abi Bakr ibn Abdirrahman di doomi Abdirrahman Abdirrahman boobu di doomi Al-Harith al boobu di doomi Hisham Al-Harith ibn Hisham moo doon magu frère Abu la woon moom <laughs> mook Abu Jahlin ñoo doon ànd laata muy tuub moom mii di dafi tojaange voilà Badar daaru coon léegi nag moom moom bon finalement nekk na saxaaba quoi moom nag sëtëm bi voilà moo lii cay sëtëm li la jaar quoi kon nag an abi kon sumay moo ko jële kon mawla abi bakr ibn moo ko jële ci abu salih as moom loo male an abi abi a samman az-Zayyat an abi Hurayra moom moo ko jële ci mawlaana di abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa arda mu ne anna fuqara al-muhaajiriin kene way ñàkku o ñi nga xam ne ñoo gàddaayoon jóge woon Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima ñoom dañoo ñëw xam nga ñu gàddaay jóge Makka daal di ñëw alladina ukhriju min diyaarihim génn leen ci seen kër yaak seen moomeel yàlla leen waa Quraysh lépp yee nangu lépp luñ am amoon léegi nag ña ñàkk ci ñoom dañoo dikkal yonent bi ataw rasulallah ñekk mi dina lañ nekkoon ñu dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ndawal yàlla li fa qaalu ñu ne ko radiyallahu anhum xat dëgg-dëgg zahaba dem na de yóbbu na ahlu dusuuri boroom alal yi boroom alal yu yaatu yi de yo mooy gaa yi nga xamante ne nii moom boroomu koppar gi rinaageeg saraa yi ñoom de daal dina ñuy yóbbu dem nañoo di darajaati ci daraja yi alxulaa yu kawe yi ñoom daal eh, ñoom ñoom ñun moom moom moom moom moom concurrence ñoom ñoom ñoom yóbbu nañ lépp mu baax rek ñoom jiit nañu ci yóbbu nañu ko wan na yi mi ak xéewal almuqiimi gi nga xam ne mooy gis sax ñoom daal dem nañu lépp mooy daal dañ naan nañ la mise ñun nag way ñàkk ñu ñu nekk ci ginnaaw ñun xamuñu lan la am lañ jël ci gi yiw léegi nag ñun daal léegi nag yonente mi alayhi salaatu salaam daal léegi nag bi ñu bi mu ñu ko waxee loolu fa qaal yonente mi alayhi salaatu wassalaam ne leen waa wamaa daak mooy noonu nan la deme ba ñoom ñu yóbbu li nga xamante ne boroom alal yi yóbbu da dem ak daraja yu kawe yi ak xéewal gu sax gi nan la demee noon xaalu léegi nag saxaaba yooyele radiyallahu anhum di way ñàkk yi daal di koy leeral ne yusalluuna sol nusalli ne ndax ñoom dañuy julli comme ñun ni ñuy jullee voilà wooy way ñàmp mooy côté boobu gañewuñ leen voilà ñoom dañu ñun de ñoom dañuy julli comme ñun ni jullee kon loolu <laughs> ñoo fa execo man nañ ko waxe noonu waya suumuuna kama nasum te koor gi ñoom bu woor jotee dañuy woor comme ñun ñi ciy woor wooru gàttañ loolu yi di def wooru sunna yi dañ koy def comme ñun niñ koy defee voilà wa yatasaddaquuna wa la natasaddaq waaye nag fii nag lañ ñu rawe wa yatasaddaquuna ñoom ñuy génne di saraxe di génne di joxe zakat waaye di joxe ay tabarruat di def ci yoonu yàlla yoo xam ne dañ koy joxe ci seen wàllu koom-koom yi seen alal yi wala natasaddaq te ñun duñu saraxe ñun amuñu lu ñu mën a génnee loolu lépp di toog rek jël yoo xam ne di def lu baax ci suñu alal ñun loolu amuñu ko te ñoom dañ koy def way way way yontiquun kon loolu ñooñu ci raw wa yontiquun wala yontiq ba pare ñoom dañuy goreel jaam wala di di mooy di goreel baat mooy jaam dañuy fekk jaam seen alal tax ñu man koo jënd libéré ko ngir yàlla wala ñu fekk jaam boo xam ne mu mukaatab la daa bindu ngir am liberté sangam di ko la temps ñoom ñu ñëw joxe loolu ko ci lu bari ba waaj libre te ñun waaye ñun nag la wala nootiq ñun mënuñu lool ñun duñu duñu libéré benn jaam ndox amuñu ko fa qaal léegi nag bi ñu waxee loolu kon yonent bi saa saam xam na kon léegi leeral nañ ko kon li tax mu ne gaa ah borom alal yi nag wax dëgg yàlla moom moom rafle nañ la mise quoi yóbbu nañ lépp ah daraja yu kawe yeek xéewal gu sax gi ñoom ñoo ko yóbbu léegi nag bu ñu waxee lool léegi nag fa qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne leen afala uallimukum shay'a ne ndax duma leen jàngal shay'an mbir moo xam ne tudrikuuna bihi man sabaqakum ci ngeen gis nga bu ngeen jàppee ci li ma leen di jàngal mbir moo xam ne tudrikuuna bi di ngeen ci dabe man sabaqakum ki nga xam ne képp ku leen raw bu ngeen jàppee ci lii ma leen di bëgg leen lii ma leen ne ndax du leen ko jàngal di ngeen leen dab ñoom ñoo ñële wa tasbiquuna te di ngeen ci bi bihi man baadakum ñi nekk seen ginnaaw nga raw leen ba faw ba du leen dabat yi léegi nag <laughs> waaw wala yakunu ahadun afdala minkum te nag kenn du nekk kenn du nekk afdal nekk ku gën minkum ke yéen illaa lurut man koo xam ne sanaa dafa jëf mithla ma sanaatum lu mel li ngeen di jëf lii fekk te loolu mooy lii ma leen bëgg a jàngal léegi nag xaalu way gaa yi ko radiyallahu anhu ñu ne ko way yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam balaa kay ya rasulallah yow ndawal yàlla li loolu kay yu yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam pare na ñu ngi dékk suñu suñu ndam yi daal daanaka loolu la di taataan jox ñu loolu wax ñu loolu jàngal ñu yee <laughs> looloo ko baax way qaal <laughs> yerente bi alayhi salaatu salaam ne leen nag tusabbihun da ngeen di def subhaanallah mooy tusabbihun da ngeen di def subhaanallah wa tukabbirun ngeen di def allahu akbar wa tahmadun ngeen di wax alhamdulillah dubura kulli salaat ca gannaaw julli june hein ci ginnaaw julli june ñaata salaasan wa salaasiina marra salaasan ñett wa salaasiina ak fanweer marra ci ay yoon mooy 33 fois ngeen koy def léegi nag qaala Abu Saalih Abu Saalih rahimahullah mi ko jëlee ci Seydina Abu Bakr euh, Abu Hurayra radiyallahu anhuma mu ne fa rajaa mu daal di dellu fuqaraa'ul muhaajiriin mooy ba leen Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee woon ñu dem nag di ko def <laughs> après ñu ñëwaat Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam quoi fa rajaa mu dellu si fuqaraa'ul muhaajiriin way ñàkk muhaajiruuna yi ilaa rasuulillah ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaalu ñu ne ko sami'a ixwaanunaa ahlul amwaali bimaa fa'alnaa ñu ne ko sami'a dégg na ixwaanunaa suñu mbokk yi ahlul amwaali boroom alal yi boroom ndab yu yaatu yi ci wàllu koom koom ak yooyu boroom alal yi daal ñoom daal suñu mbokk yi dégg nañu bimaa fa'alnaa li nga xam ne moom lañuy def te nga jàngaloon ñu ko fa fa'alu mithla léegi nag ñoom commencé nañ di def comme ñun quoi léegi ñu ngi def lu mel noonu ah <laughs> léegi nag fa qaala rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam ne leen ah zalika fadlullah ne leen nag ah loolee nag nga neenug yàlla la nag yutiihi moo koy jox nag man yashaa'u ku ko so xam nga leen ci kaw lu kenn du leen daf lu dul te kenn du leen li lu dul koo xam ne daa def lu mel li ngeen def far gaa ah <laughs> kenn leen gën <laughs> ah lu dul ko def ni li ngeen def voilà <laughs> ah. léegi nag ah ñiy dégg nañ ko def ko ñu ñëw kalaame wax yeneen wala saa saam nag ne leen ah loolu nag ngëneelu yàlla la nag moo koy jox ku ko soob voilà qaala Sumay léegi nag xadiis bi di continuer ji <laughs> qaala Sumay Sumay ne rahimahullah moom mu ne fa fa haddastu ba'da ahli ba'da ahli léegi ma nettali ba'd ahli kenn ci sama waa ñoñ sa ma ma daal di koy nettali hada al xadis xadis nii nga xam ne moom laa nettali nii daal te jële ko ci nga xamante ne nii mooy Abu Salih daal moom mu jógale ci jële ko ci sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhum nee na ma nettali ko kenn ci samay ñoñ fa qaala waa ji ne ma nag wahimta ne ma dangaa def def le ah mais juum nga moom déedéet nii nga nettalee xadis bi non non yonent wala sa sa waxul lool innama qaala lak ne ko non non yow même ki la ko nettali Abu Salih sax li mu la wax Saalih waxu la loolu voilà loolu la Abu Saalih waxu la lii ah lim la wax mooy lii tusabbih dane ko da ngay tusabbihu laaha da ngay sàbbaal yàlla mooy da nga naan subhaanallah thalathan wa thalathin da ngay def ñett ak fanweer muy 33 ngay def subhaanallah wa tahmadullah thalathan wa thalathin nga def alhamdulillah thalathan ñett wa thalathin ak ak fanweer muy 33 wa tukabbirullah thalathan wa thalathin nga def allahu akbar thalathan ñett wa thalathin ak li nga xam ne mooy fanweer muy 33 nee na nag sumay mooy ne ah bi ma waaji waxee lool <laughs> ah farajantu ila abi salih ma dellu ci abu salih comme waaji nee na ma noonu abu salih waxu la lool yow waxu la lii ma wax la la wax ah, ah nee na ah comme que tumga ne moom du taxaw ñuy nataal nee na ma kon man sama sëriñ bi li ma waxoon damaa juum kon ñoom day leer na waa ji tamit dégg na ko ci moom moom mu jàpp ne lii la voilà léegi nag nee na farajaatu ila abi salih ma dellu ci abu salih as-samman rahimahullah fa qultu la ma ne ko nag zalika ma wax ko loolee li ma sama waa kër wax ak li ma def waa jooju bokk ci samay ñoñ la ma ko wax ak li ma wax léegi nag fa qaal nee na abu salih rahimahullah ne allahu akbar ne na ngay def allahu akbar wa subhaanallah ak walhamdulillah mooy allahu akbar borom bi kese mooy ki mag wa subhaanallah laa ngaalaamaa borom bi nga xamante ne sori na lépp loo xamante ne moom la ko nit ñiy taqal taqul luñ koy teqil luñ koy dindil walhamdulillah ak yépp woo leen cant di cant lillaahi ñeel na borom bi mu ne ko gis nga yii nii yooyu da nga koy fa loolu xatta tabluga da nga koy def xatta tabluga bi na nga xam ne lay jotee min na ci ñoom ñépp thalathan wa thalathin ba ni muy joti ñoom ñépp boo leen defee ñu mat thalathan ñett wa thalathin ak fanweer ba mu mat mooy mat 33 voilà kon xadis maa ngoongale bu bari njariñ la léegi nag ñu jàll ci xadis bi nga xam ne mooy bu mujj ci buntu mi nii kon al imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al Maqdisi rahimahullahu taala muy wax xadis bii nag mooy kon bi mujj mooy 136 mooy xadis numéro 136 di téeméer ak fanweer ak juróom benn mu ne an Aysata radiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla fi xamiisa salla fi xamiisatin lahaa a'laam fa nadara ilaa a'laamihaa nadrah falammaa insarafa qaala sallallahu alayhi wa sallam idhabuu bi xamiisatii haadihi ilaa abii jahm wa'tuunii bi anbi jaaniyati abii jahm fa innahaa alhatnii aanifan can salaatii qaala almusannif rahimahullaah alxamiisa kisaa'un murabbacun lahu aclaam wal anbi jaaniya kisaa'un galiid kon alimaam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullah mu nekkoon ci xadis bu mujj ci buntu bi an Aysata mu ngi jële ci suñu yaay di sayyidatuna Aysata radiyallahu ta'ala anha anna nabiyya kene yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam salla dafa julli fii xamiisa ci benn yére boo xamante ne nii am làmbaay boo xam ne moom day am ay ñeent day day day bu rafet la buñ defar voilà mu yére boo xam ne bu rafet la boo xam ne la alam daa am comme lu ñu boroode mu am lu mel ni ay rëdd quoi ay rëdd yoo xam ne boo gisee da nga ay ay dessin la voilà léegi nag fa fa nazara ila da cee julli sol ko di julli fa nazara ila alamiha mu xool ci rëdd yoo yële façon de dessin yooyu mu xool ko nadra xool ko benn xool falam man saraf bi nga xam ne moom yonent bi alayhi salatu wasalaam ci la pare ci julli ji xaala mu ne idhabu bi xamisati hadi jël li nga xam ne sama làmbaay gii nii nga xamante ne nii moom laa soloon jël leen ko ilaa abi jahm ngeen yóbbul ma ko ci abu jahm léegi nag wa tuuni te bu ngeen demee bu leen ko yóbbu foofu rek bàyyi ko fa déedéet wa tuuni te ngeen andil ma bi am bi jaaniyati abi jahm ci am bi jaaniya muy beneen ab yére boo xam ne yére bu diis la boo xam ne nag moom du am ay ay ay rëdd quoi du am ay rëdd kan borode wu ko amul ay dessin amul dara léegi yére boo xam boobu nag mu ne ko nag mu ne bu ngeen demee ngeen yóbbu bii ci abu jahm te ngeen andil ma yéreem boobu noonu le fa innaha ndax dëgg-dëgg yére bii kat alhatini daal dina may soxlaal préoccupé ma aani fan léegi an salaati ci sama julli ji nga xam ne ci laa newoon léegi nag al imam Abdul Ghani rahimahullah mu gis ne fii am na fi loo xam ne jar naa leeral quoi ci baat yi mu ne alxamisa mooy boobu mu ne kisaan murabba'un lahu alam mu ne xamisa baat boobu ngeen dégg ci biir xadiis bi kisaan am làmbaay la ab ab ab yére la murabba'un boo xam ne day am mooy day day day day euh, euh, euh, comme ci lu am ñeenti côté mooy dañ koo defar defar yére boo xam ne dañ koo dañ koo ñaw ñaw bu baax la voilà murabba'un lahu alam day am ay rëdd rëdd ay loo xam ne comme lu ñu boroode am ay yu mel noonu mel ni ay dessin wal ambijaaniya li nga xam ne ambijaaniya nag lool façon yére la boo xam ne kisaa'un ghalid mu ne ab yére la boo xam ne bu diis lay doon voilà genre yére bu diis lay doon léegi nag foofu la bunt bi yem al imaamu Abdul Ghani ibnu mu ne baabul jam'i bayna as fi safar an abdillahi bni abbaasin radiyallahu anhuma annahu qaal kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yajmacu bayna salaati alzuhri wal casri idaa kaana calaa dahri sayr wa yajma'u bayna al-maghribi wal-'isha kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullah muy wax ci bunt bi ci tegu muy buntu baabul jam'i buntu dajale bayna salaatayni diggante ñaari julli fi safar ci li nga xamante ne mooy bu dee nit ki daa nekk ci tukki buntu dajale li nga xam ne mooy julli bu dee ne nit ki daa nekk ci. li nga xamante ne nii mooy tukki léegi nag loolu nag fii benn xadis kese la ci indi loolu buntu bi tudd xadis bi muy indi nag mooy xadis 137 voilà mooy numéro téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar mu ne an abdillahi ibni abbas mu ngi jële ci ki nga xamante ne nii mooy seydina abdallah di doomi al abbas radiyallahu anhuma annahu qaal nee na kaana rasulullah neew yàlla li de nekkoon na sallallahu alayhi wa sallama yajma'u doon dajale bayna salaati zuhri diggante julli tisbaar wal asri ak tàkkusaan ida kaana bu ma soon a nekk ala zahri sayri ci kaw dox mooy doxu tukki nekkoon ci kaw tukki bu newoon ci kaw tukki léegi julli dab ko benn ci yii nii da leen di dajale waya jamaaw te doon na dajale tamit baynal maghribi diggante timis wal isha ak li nga xam ne mooy gée